waaw kay ñëwal foofu lan mooy àttey talbiya hein lan mooy àtteem mooy est-ce gii nii talbiya gii est-ce que dafa nekk loo xam ne fard la wala waajib la wala loo xam ne lu ñu sopp la wala loo xam ne daal lu ñu sopp loo comme que yonent bi alei satu def na te nee na yonent bi alei salaam nee na Seydina Jibril moo ma ne sa borom nee na inna allaha ya'muruka moo lay digal nga digal sa saxaaba yi ñu yëkkati seen kàddu ci talbiya gi loolu nag boroom xam-xam yi en fait bon fii nag euh, à vrai du ñu yàgg ci masala yi hein duñ ci yàgg noonu Euh, insha allah après park que dañu war a dugg ci mawaqit yi ah te dañ ko bëgg a def tey parce que tey dañu bëgg ñu jeexal Dhal Hulayfa ah insha allahu taala ah Dhal Hulayfa insha allahu taala waaw euh, après dinañ ñëw dinañ ñëw xoola boroom xam-xam yi en wute nañ ci wute yu bari lan mooy àttey talbiya waaye ku mel ne al imaam ibnu Hajar ci al-Fath rahmatullah alayhi dafa ne dafa ne dafa ne maada qaala al-imaamu al-haafidu ibnu Hajar ab ibnu Hajar <laughs> rahmatullah alayhi parce que Hajar du masruuf du du mamnuun min as-sarf ah ah bi xajarin dañuy wax bi xajarin ah <laughs> ah comme loolu bokkul ak comme umara bi umara wala marartu bi umara bi marartu bi xajarin voilà léegi al imaam al al xaafiz mu ne mu ne xukmu talbiya gi yu mu ci wax mu ne wa fiiha madaabi arbaa yumkinu tawsiluha ila ashara mu ne am na euh, ci attey talbiya am na ñeenti jëmuwaay yoo xam ne bu ñu ko étalé woon mën nañoo yem ba diis hein mu ne bi njëkk bi njëkk mooy annaha sunnatun min as-sunan kon wax ju njëkk ji lan mooy attey talbiya mooy ba statut la am labbayk allahumma labbayk di ko wax te koy wax ca kaw di continuer loolu mooy wax jooju rek talbiya ci boppam moom ban statut la am ci aj mu ne première jëmuwaay dafa am ñu ne sunna la mina sunan waaw laa yajibu bi tarkiha shay mu ne loolu nag wa huwa qawlu Shafi'i wa Ahmadu mu ne euh, mooy kon première wax bi dañ ne sunna la rek ci sunna yi waaw laa yajibu bi tarkiha shay ku ko bàyyi amul lees lay daan buñ lay teg xam nga maa ngi lay wax weesu que Maliki yi bu ñu la nee waajib la ci aj képp ku bàyyi waajib automatiquement il faut nga nga tuur deret mooy nga rendi dara automatiquement waaw waajib moom nan lañ koy jabroo nan lañ koy réparer mooy tuur dara waaw ñii nag dañ ne àggul waajib lu loo xam ne par exemple dañ naan boo ko defee tuur ci deret mooy dañ lay naan aywa léegi pour nga réparer loolu jël utal ab gàtt nga di ko déedéet. saraxe yàpp wi déet dañ naa la non non fii moom sunna la boo xam ne nag ku ko bàyyi kenn du la imposer dara loo war a def mais waxuñu la nag nga ba ko de yow imagine nga imaamu ahmad naan la baal talbiya mukk dalaa bëgg a wax rek statut bi àggul nag ci luñ naan farata la wala ruknu la wala yooyu mais sunna la mais bu ko ba mais bu ay x raison bu nit ki taxee bu bu amee lu tax ba mooy bu ba defu ko kooku noonu dara du ko ci fekk comme bu ko fàttee wala yu mel noonu dara du ko fi fekk ku mel noonu tax ñu imaam waxuñu la nga toog sa xel dem ci nga ne du ko def parce que nee nañ sunna la comme liñ la anti sunna yi ñu doon léegi yàkkamti ñu ne sunna lañu bàyyi xam nga ne loolu kenn waxul loolu mu ne wa wax bii nag mooy qawlu yu wa Ahmad mooy waxu al imaam Shaafi'i ak taalibeem imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullah alayhima mu ne saani ha deuxième jëmuwaay ah ci lan mooy àttey talbiya mu ne waajibatun wa yajibu bi tarkiha dam mu ne deuxième wax bi dana lii waajib la mooy lu war la ku ko bàyyi foog tuur deret te lii mooy mazhabu Maliki rahmatullah alayhi waaw loolu mooy madhabu maliki mooy li gën a siiw ci maliki yi rahmatullah alayhi moom nag imaam alxaafis am na moom mu ne wax ji xakaahu al-Maawardi al-imaam ash-Shaafi'i Shaafi'i la ah, an ibni abi Hurayra mu jëla ko ci ibni abi Hurayra mooy moom it Shaafi'i la wa qaala mu ne innahu wujida li-Shaafi'i naxsan yadullu alayhi mu ne trouvé nañ imaam ash-Shaafi'i loo xam ne moo ko yaxal bindu ko luy wane ne moom lii luy tegtale que ne lii mooy mazhabam hmm? mu ne wa hakaahu ibnu Qudaamata mu ne al imaam ibnu Qudaama boroom an ba'd al Maalikiyya nettali na ko ci yenn ci Maaliki ne wal Xattaabi mu ne al imaam al moom nettali na ko jëlee ko ci imaamu Maalik ak imaam Abu Haniifa que ne mooy talbiya dafa war ku ko fi ba deret na ngay tuur. waaw même bu dee mu ne wa aghraba an-Nawawi fa haka an Malik annaha sunna wa yajibu bi tarkiha dam wala yu'rafu dhalik indahu mu ne kanta imam an-Nawawi moom li mu indi daa tumuranke mooy li mu nettali ci imam Malik ne mbir mi sunna la du waajib mais ku ko fi ba foog nga tuur deret mu ne wala yurafu zalika indom loolu nag xamuñu ko ci maalikee yi mooy maalikee yi amul ci aj luñ naan la sunna boo xam ne boo ko bàyyee da ngay tuur deret déedéet maalikee yi rahmatullahi alayhim li ñuy def li nga xam ne lool mooy seen mazhab ci wàllu aj waajib la waajib ku ko bayaay tuur deret mais kenn du bàyyi sunna ñu ne la kaay tuur deret moo tax mu ne lool wa aghrabal Nawawi en tout cas ci gàttal lii mooy li gën a dëgër que moo mooy waxu ci li gën a dëgër ci waxu imaam ma ci Maliki yi mooy lii waaw que dafa war mais nag àggul ci fard waajib la ku ko bàyyi nag di nga indi di nga tuur li nga xamante ne mooy deret tuur deret nag expression la boo xam ne waxuñ la nga dem assassiner nit waaw bul ne wax loolu kay xam nañ non non non non il ñu leeral rek. waaw ah, booy wax ak wolof wax naa la ba tàyyi dangay leeral mbir yi di wax mu leer nit booy wax waroo bàyyi ombre de doute nit di ci xalaat leneen boobu foog mu ngi mën a nekk waaye tout le temps loolu mënoo ci dëkk mais daal il faut ñu leeral kenn tour deret waxuñ la nga dem assassiner nit tour deretam déedéet mooy ci reen rendi ay xar wala yooyu nga jël ci dara nga di saraxe ko ci kamba ga voilà kon loolu mooy deuxième bi. mu ne saalisu am na nag yeneen lu mu wax ci côté bi mais on a préféré sauter lool mu ne ay saalisul madahib ñetteelu jëmuwaay mu ne lakin yaqumu maqaamaha fi'lun yata'allaqu bil hajj kat ala tariqi mu ne wa bi hada Shaas min al-Maalikiyya kalaamuhu kalaamuhu fil lahu wa xakaa saaxibul hidaaya min alxanafiya mislahu laakin zaada alqawlu alladi yaquumu maqaama talbiya min aldikri kama fi madhabihim min annahu laa yajibu lafdun muayyan ah? wa qaala ibnul munzir qaala asxaabu ra'yi in kabbara aw hëllala aw sabbaha yanwi bi daalika al-ihraama fa huwa muhrim ah? kon ñetteel bi ñoom dañ ne dafa war waaye moo dafa war xam nga wax nañ sànq jël nañ ci imaam Abu Hanifa rahmatullah dafa war ko fi ba deret ngay tuur comme lii imaam al-Xattaabi nettali ci imaam Maalik ak imaam Abu Hanifa rahmatullah alayhi eh, sauf que ñetteel bii nii. dañ ne moom dafa war mais wute nañu war bu njëkk bi ñu jóge léegi ñoom dafa war ci lan mu ne dafa war waaye nag dina taxaw palaasam palaasu talbiya lépp loo xamante ne rek day day taqaloo ci day day am day lëkkaloo ak waaw mooy talbiya parce que talbiya da ngay wax li nga yéenee ihlaal wax li nga yéene ba pare di def talbiya labbayk allahumma labbayk mais loolu noonu ngay wax noonu jëf gi mën naa taxaw palaasam mooy yow boo dee ngaa nekk ci yoon wi ngir dem Makka waaw lu leer na ne yow moom jëf yow yow jëfu ci weeru aj yi yow moom leer na ne lii ngay bëgg a def loolu kon boo ko waxul it loolu doy na man na taxaw palaasam waaye est ce que taxaw rek ah ah waaw bépp ñu ne waaw boo jubloo kat tawajjuhi ala tariq comme nga tegu ci yoon wi jël bis yi wala sa jet privé ila makkata al ginnaaw ba nga ba nga jógee euh, sa sa miiqaat mu ne lool kay baax na lool kay day wane lool mën a taxaw boppam mu ne na ko noonu la imaam ibnu Shaas ci maalikiyee yi noonu la commencé waxam ci téereem al mu ne na ko noon boroom al hidaaya ci xanafiya yi lu mel nii tamit la wax mu ne waaye laakin moom dafa yokku nag ne maqaamu talbi mooy talbiya yii ñu gis labbayka allahumma labbayka labbayka laa sharika laka labbayka innal hamda wan ni'mata laka wal mulk laa sharika lak ñoom dañ ne bon bépp bépp sikar bu nit mën a wax moom mën naa taxaw palaasu palaasu talbiya mooy mën na koo remplacer moo tax mu ne imaam Ibnul Mundir nee na qaala asxaabu ra'yi mooy xanafiya yi lañ ci jublu waa asxaabu ra'yi mooy xanafiya yi nee nañu in kabbara mooy bu ne allahu akbar waaja bu mooy buy ihlaal mu wax li mu yéene ba pare palaasu talbiya yab labbayk allahumma labbayk mu naan allahu akbar allahu akbar aw halala laa ilaha illa allah aw sabbaha subhaanallah yanwi bi dhalika al ihraama fa huwa muhrim fekk nag lim ci yéene ba muy wax loolu mooy ihram loo kooku moom muhrim la ah rabi'uha comme nim nee seen mazhab quoi mu ne rabi'uha ñeenteelu bi mu ne woon mooy bi mujj ci jëmuwaay yi annaha ruknun fil ihram kene affaire bii nag ruknu la mooy ponk la kii moom ponk la du waajib yamul ci waajib kese de ruknu la kooku moom mënuñoo tudd mbir te boolewuñu ko ci boo ko dindee mooy mbir ma doxut waaw laa yanaqidu bi duniha ihram xam nga aj dafa am ay ponk yoo xam ne bariwul ak moom bariwul mooy premier bi mooy ihram bi xam nga loolu waxuñu ko mooy eh, léegi dinañ ci bu ñu romb rek dinañ ko wax bii moom ihram ponk la min arkaanil xajj al ihram mooy yéene lu tax innamal a'malu binniyat wama umiru illa liya'budullaha muxlisiina lahu nit ñi digaluñ leen lu dul ñu jaamu buur yàlla subhaanahu wa ta'ala muxlisiina sellal ko mooy def ko exclusivement uniquement pour la face d'Allah ci lu ñuy def ñu def ko ngir buur yàlla waaw yonent bi aleyhi salaatu salaam ne innamal a'maalu dëgg dëgg jëf les œuvres les actions ne valent que par intention amuñu fi njariñ bu dee intention bi àndal ak jëf ja kon mooy lii ponk la <laughs> léegi bu ñu rombaatee beneen ponk dinañ wax waxoon nañ ñaata ponk léegi nag nga tontu nga yokk ci boobu <laughs> première ponk ba léegi ci lañ ne Zul Hulayfa fii nii mooy ihram bi ñii nag dañu ne ñeenteelu wax bi dañ ne moom moom ponk la boo xam ne ci suu l'ihram bi moom it nekk ponk ci la ne waaw moom mooy c'est un ci ihram bi nga xam ne moom ci boppam pilier la waaw léegi laa yanaqadu bi duuni mais manoo ihram bu dee talbiya woo sax ihram du mat yow gis nga boo fi bàyyee talbiya mooy sa ihram bi boobu moom du mat waaw mu ne loolu xakaahu ibnu Abdul Barr an Sawri wa Abi Hanifa wa ibnu Habib an al wa Zubayru min ash-Shafi'i wa ahli adh-Dhahiri waaw mu ne kon lii nii wax jii mu ne al imaam ibnu Abdul Bar Yuusuf an-Namari al-Andalusi al-Maliki rahmatullah alayhi rahmatullah alayhi nee na nettali na ko jële ko ci al imaam ath-Thawri Sufyaan ibn Sa'id ath-Thawri rahmatullah alayhima baayam ngandum muhaddis la woon Sa'id eh, eh, Sufyan ibn Sa'id Sa'id ath-Thawri mooma le wa Abi Hanifata ak imam abu mooy mbokkam ne imam Abu Hanifa hmm? ñoo bokkoon dëkk ci foofule ca Irak wa ibn Habib ak ibn Habib min al-Malikiyya wa Zubayri min ash-Shafi'iyya mu ne wa ahlu zahira ak waa ahlu zahira qaalu nee nañu hiya nadiratu nadiru takbirati al-ihram lis-salah wa yuqawwihi mu ne lii nii mooy équipe mooy gis nga talbiya mooy la même chose gis nga li julli doon ci li li takbiratul ihram mooy booy julli ah tahrimu takbir wa tahliluhu at taslim mooy li lay tax nga dugg ci la sacralisation de la prière nga xam ne mooy boo ci duggee rek daa am lu ñu lay tere mooy mënu julli di seetaan télé di wax téléphone di di yëkkati sama loxo yi di di di étiré lépp may julli loolu manu la ne te manu julli di naan di lekk en même temps di julli manu nekk parce que tax riimu koo tere lii tax nga dugg ci xaram boobu nga xam ne c'est un sanctuaire la prière est un lii tax nga dugg ci mooy allahu akbar loolu ñu neen gis nga ni mel noonu foofu ci julli noonu la talbiya labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak noonu la mel ci ihram waaw mooy lool moom moom moo koy ubbi moom boo fi defee boo fi deful lool nag mooy xam nga bu dee julli moom boo deful loolu mooy yow julliwoo ndax duggoo ci sax bay génn ñoom ñu jàpp ne yow itam duggoo ci duggoo ci aj ñi ah. sa ihram lu baax ah <laughs> voilà ah te lii nii kene talbiya fardu la ah loolu jële nañ ko ci ko mel ni ñoom imaamoo too ah ak ñoom imaamu eh, ibnu Umar ñoom Taawus ak Ikrima ah waaw am na sax ñu ci yokk comme imaam Daawud comme li imaam An-Nawawi wax rahmatullah ne il faut mu yëkkati ci kàddoom ba ci kaw waaw mooy yëkkati kàddu gi parce que ñoom moom fi ñu ko teg mooy al amru yaqtadil wujub uma ne sharia bu diglee day wane ne farata la illa ida sarafahu saarif lu dul day am luy ñëw lu koy jële lu ñuy wan ne nag lii du farata jële ko ci farata yóbbu ko ci loo xam ne dañ koo sopp te fii dara lañ gisul lu ko fi dindi yonent bi saa salaam suñu borom moo yónni Seydina Jibril mu ne ko demal ko mur asxaabaka diggalal sa saxaaba yow sallallahu alayhi wa sallama radiyallahu anhu ñu yëkkati seen kàddu loolu moom ndigal la te ndigalu borom bi farata la ba lu dul day am luy ñëw wane ne du farata loolu moo tax zaahir yéy ne waxuma la takbiir kii talbiya kese mais yëgati kàddu ga ca kaw loolu moom farata la ci waaw léegi lii mooy wax yi léegi euh, léegi lan moo ci gën a dëgër insha allah daal euh, mooy ne farata la mooy du fard nag du ruknu mais farata la mooy talbiya insha allah li gën a dëgër mooy comme li Maliki yi wax ak leen li jële ci Hanafiya yi ak Zahiri yi kenn waajib la mais pas ñi ne rak la comme Zahiri yi waaw kenn ruknu la ku ko ba moom mooy yow sa affaire yàqu na. mooy comme si duggoo woon comme ci julli rek boo doon defal allah akbar mooy sa ihram moom baaxul waaw te ku yéeneem baaxul ci aj mooy de toute façon jarum mooy si si affaire yàqu na. mooy ne farata la yëkkati kàddu gi insha allah loolu it farata parce que yeneen saa salaam ñooy liñ tegtaloo mur ashabaka eh, yarfa'u aswatahum bi talbiyati léegi nag eh, mu des mais yëkkati kàddu gi beneen masala waa bu dee jigéen nag dañ naan la bu dee jigéen moom day day day talbiya parce que waxoon nañ la hadith sayyidatu sayyidina jaabir bi bi muy nettali Seydina moo kii eh, juddug Seydina Muhammad bi alayhi salaatu wassalaam bi Sayyidatu Asma bint Umays radiyallahu ta'ala anha daal di jure Seydina Abdullah eh, Muhammad ibn Abi bi nga xam ne loolu la Abu Bakar moom dafa laaj yonent sallallahu alayhi wasallam mu def fal yuhil te beneen xadiis bi ñu la waxoon te imaamu muslim ibnu al-Hajjaaj na ko noonu al imaam Abu Daawud ak imaam ibnu Maaja soloo nañu ko yonent bi boobu Seydina Abu Bakar moo dem laaj hmm? mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam ne Seydina Abu Bakar ne ko digalal Sayyidatu Asmaa an taghtasila wa tahilla na def na sangu te na def ihlaal mooy day def yépp te loolu la waxoon Sayyidatu Aysa comme ni ñu koy gisee ci kanam. bu ñu àggee sarif comme ni ñu la ko waxe woon ne ko da def lépp ifal ifal yii maa yafalul xaaju gayra an la tatuufi bil bayt waaw comme ni mu nee ci saxiixay bi ifal yii defal lépp loo xam ne yow sayyidatu Aisha parce que dafa gisoon ay règle mu ne ko defal lépp lu ko nga xam ne mooy aj ji def sauf que doo wër kaaba gi kon mooy day tarbiya day def lépp léegi nga ne ma Euh, jigéen dina ci yëkkati kàddoom parce que rafu euh, yow sànq euh, comme que dañu mur asxaabaka ah jigéen ñi mina saxaabiyaat ah, day dugg ñu dugg ci biir léegi est ce moom day yëkkati kàddoom ci kaw moom ndaw si le bu dee ne day def ihlaal est ce hal halil mar'atu halil mar'atu ah tarfa'u sawtaha li li talbiyati loolu dañ naan la comme ni sànk nañ la jigéen moom moo koy defal boppam amul ñu naan moo non moom dañ koo sant mu kii mu mu mu mu mu discret mu discret mu kii nëri nëbbu kon moom warula talbiya day talbiya kenn du ko talbiyaal du délégué talbiya moom nit ku nekk ko koy defal sa bopp waaw léegi nag yëkkati kàddu gi ñi ëpp ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim hmm? comme euh, ku mel ni al imaam ibn abdul bar dafa sax daal di ne ijmaa am na ci hein rahmatullah alayhi këne euh, ijmaa am na ci ne jigéen du yëkkati kàddoom nag ci kaw waaw parce que jigéen dañ koo digal muy suturlawu ah te tamit loolu mën naa indi fitna ci ci ñenn ñi te comme que ci julli la yonent bi aleyhi salaatu salaam wax ne ak tasbiixu li rijaal wa tasfiiqu li nisaa'i ah bu dee julli mooy bu jamut bu jamut bu imaam bi jamutee mooy mu def benn euh, am loo xam dañ ko def ci juum ci julli ji bu dee ji góor ñi dañuy wax subhaanallah comme imaam boo xam ne dañuy julli ah, ñu julli war a julli ñeenti ràkka ñu ñëwee ci ñeenteel ràkka bi mu mu sujjóot ñaari sujjóot war a toog. war a euh, taaye sëlmal moom mu jóg bu boobaa dañ naan ko subhaanallah bu dee góor ñi dañ naan ko subhaanallah bu dee jigéen ñi dañuy fettasu tàccu dañuy tàccu après pour loolu ñu ne comme que julli nga xam ni màggee la yonent saa salaam ne jigéen ñi loolu la ñuy def mais du ñu wax kon loolu day wane ne dañuy claquer seen loxo yi loolu kon day wane ne ngir imaam bi xam ne ah kon am na lu mu waaw léegi nag bon ta subhaanallah nag buñ nee subhaanallah mais loolu beneen yeneen i masala yoo xam ne ci julli la duñ ci mooy bu dee subhaanallah imaam bi xamul lan moo xew bu jaree ñu wax ko wax ju leer dañ koy wax ju leer ne ko lii la te loolu du yàqu julli ji mais bon loolu du du du suñu masala ah kon ñu ne loolu kon day wane ne comme que ci julli lañu kii nii kon rawatina ci wàllu aji yi talbee bi ah waaw en plus ñu ne daal bon ci gàttal lool la léegi sauf que am na euh, sauf que dañ doon euh, Sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha moom da doon yëkkati kàddoom ci talbiya rawaaya nañ ci moom mooy Sayyidna euh, Muawiya radiyallahu anhu dafa ñëwoon aj si benn benn kii benn aj xam nga Sham la ne woon moo ne woon xalifa comme ni ko al imaam ibn abi shayba soloole rahmatullah alayhi bi mu ñëwee mu dégg ah ak guddi ci aj gi mu dégg benn baat buy talbiya mu ne mais loolal la ñu ne ko Aïsha la de kooku de baatu sayyidatu Aïsha ndax dafa i'tamarat min at-Tan'im dafa ñëw def umra ci Tan'im fii à de Tan'im ñu ñëw wax ko sayyidatu Aïsha ne ko ah xalifa bi de Muawiya mu ngi la bi mu déggee sa kàddu mu ngi doon wax ko kan loolu lan la de ñu ne ko yawa mu ne bu ñëwoon law saala nii la axbartu bu ñëwoon laaj ma lu tax ma def ko dinaa ko wax lu tax hein moo tax ñu mel ni ñoom al imaam Ibn Hazm ak ñooñu dañ ne dara jigéen day wax ca kaw be waaw <laughs> waaye amaana euh, mooy daal jigéen gi buñ nee de bu waa jumhur ne du yëkkati kàddoom mooy loo xam ne lu moom mooy waxuñ ne moo comme booy julli comme ça mooy même muñ naan la mooy yëkkati kàddu bi parce que ñoom it dañ ne euh, yoneen sa xadis bi ñu fox lay do mur asxaabaka loolu saxaabaam yépp la góor ak jigéen a ci biir pourquoi ngeen bëgg a wax ne jigéen ñi bokkuñ ci te ñoom shaqa shaqa'iqu rijaal yi ñooy frère sœuru góor ñi ci àtte te lu dul dalil lay ñëw luy wane ne fii da leen da bokkuñ fi àtte bi te loolu amut fii hein mais daal lañ naan li gën a dëgër insha allah daal mooy ne affaire bi mooy jigéen gi day talbiya loo xam ne loo xam ne moom dina mën a dégg ak bu dee ànd nag mbokk jigéenam ñoo xam ne ñoom ci ñoom lay yem waaw loo xam ne comme nit ki buy julli euh, yëkkati kàddu gi ñuy wax nekkul nga yuuxu ca kaw ah? mooy mais bu loolu bu dee ci góor ñi ka kaw ngay wax ca kaw ca kaw waaw mais bu dee fii bu dee jigéen na wax rek loo xam ne moom dina ko dégg waaw comme labbayka allahumma labbayk labbayka la sharika laka labbayk loolu mu ngi koy dégg wax na ci kaw lool lool ci boppam wax ci kaw la tudd voilà bu ko defee mooy boole na yépp bokkul yuuxu bi bi ñuy wax góor ñu wax ko ca kaw comme li kiy wax sànq ne da ko yuuxu am mawlaana Umar dafa talbiya ba ñaari diggante montagne yi saa yi di riir saa yi mu a la la <laughs> ngay dégg <laughs> <laughs> kon nag bon ci gàttal lool moo jëm ci wàllu talbiya bi eh, léegi nag talbiya fi ñu koy defee mooy wax nañ dañ koy def tout le temps hein boo commencé doo ko arrêté bu su booy dugg boo duggee ci bi commencé ngay def bu dee jet set jet privé privé nga yor nga def bu dee bus loolu moto motard ay motard yow waxoon nañ la laa darara wala diraar de <laughs> sa casque boobu sa ay beboo nga xool nooy def ak moom <laughs> ah <laughs> ah mooy danga ciy sax nag booy yéeg booy dox booy wàcc booy yéeg boto biy monter ay ay fu kawe ak buy wàcc descente yi ah? ak jamono ju ne rek waaw waaw boo ñëwee ba ba ba ba jamara ya ba jamratul aqaba ci waa jumhur kanta maalikee yi ñoom dañ ne boo dugg ci kii nga koy hein hein koy arrêté booy dugg al masjidul haram di makkatal mukarrama booy dugg ngir tawaaf ak yooyu boo paree nag après nga jëlaat ko ba bu tisbaaru bésu arafa moo ci gàttal loolu moo jëmoon ci wàllu talbiya gi